léegi nag mu des côté bii wal xulmu min ash-shaytaan waaw mu nekk imaam al-Haafiz mu nekk ikhtasarahu wa sayati dabtu al-hulm wa ma'naahu fi baab al-hulm min ash-shaytaan inshaa Allahu ta'aala mu ne waqad axraja waaw mu ne lii moon sol te génne na Abu Nu'aym al-Asbahaani fi al-Mustaxraj ci al-Mustaxraj téeréem boobu min tariiqi al-mushaar ilayhaa bi nga xam ne junjoon nañ ko fa zaada mu yokk fa idaa ra'aa ahadukum bu kenn ci yéen gisee shay'un yakrahuhu shay'an yakrahuhu loo xam ne da koy ba ba da ko bugg ko fal yanfus an shimali thalatha marat wala ta'awwaz billahi min sharriha wa adaha fa innaha la tadur waaw lii mooy liñ gis rek sauf que sauf que moom riwaay bi muy sharaan moom alima alxaafisamidat mooy rek riwaay bu gàtt bi ar-ru'ya min allah wal hulm min ash-shaytan loolu lay moo tax muy dugg ci yi léegi kon ah léegi léegi léegi al imaamu al xaafiz mu ne qaala al muhallab voilà mu ne mu ne al imaam al muhallab nee na samma shaari'u ru'ya al xaalisa min al adghaas eh, al xaalisatu non samma shaari'u ar ru'ya al xaalisata al ru'ya al xaalisata min al adghaathi salihatan wa sadiqatan wa adaafaha ila allah wa samma al adghaatha hulman wa adaafaha ila shaytaan id kaanat maxluqa ala shaakilatihi fa a'lama an-naasa bi kaydihi wa arshadahum ila daf'ihi li allaa yablughu li allaa yablughuhu li allaa yablughuhu arabahu waaw waaw wala arabuhu ah yablughuhu arabuhu fi tahziinihim wa tahwil alayhim waaw mu nekk al-Muhallam nee na ash-shari'u bi alayhi salatu wassalam dafa woowe tuddee gént gi nga xam ne dafa set wecc ci li nga xam ne mooy njaxasi njaxasi gént waaw tudde ko bu baax saaliha wa saadiqa te dëgg waaye am na xasana <laughs> ah saaliha xasana saadiqa ah wa adaafaha ba pare mu tofale ko mooy mu annexé ko ila allah ci yàlla ne mooy ar-ru'ya min allah waa ba pare mu ne wa sàmmal adras kanta yëlee noom jaxasi gént yéeg yu ñàngi xulman mu tudd ko xulm ah ba pare puus ko ne loolu mu ngi jóge waa ba faxaaj euh, annexé ko ci ki nga xam ne mooy ash-shaytaan muy shaytaani al-marid mu yiisu waaw is ndax kaanat maxluuqan la shaakilati ndax kan jaxasi gént gént yu ñàng yi yooyu dañu ko in kaana maxluqa dañ koo bind ala shakilatihi comme seytaane comme seytaane léegi ndax mooy gént yu ñàng yi comme que seytaane daa ñàng waaw léegi borom bi ba muy bind gént yu ñàng yi comme seytaane la ñuy niroo waaw léegi nag boroom bi daal di xamal nit ñi ci làmmiñu yonentam alayhi salaam ci ay pexeem waaye mu orienté leen ci li nga xam ne noonu lañu ñu mën a jañe lori seytaane yooyu ak pexeem yu yées yooyee bu ko defee. nit ki bañ a jël xelam ak léppam daal di koy teg rek ci yoo yële ak tamit li nga xam ne moom euh, euh, moom la mooy pexey saytaare ak projet mu daal di ciy réussir ci lan mooy di leen jàqloo waaye di leen tiitloo waaw mu ne imam al-Hafiz kon loolu laal muhalla bo mu ne qaala Abu Abdul euh, Malik moom dane udifat ila ash-shaytan li kawniha ala hawahu wa muradihi mu ne dañ ko annexé ci seytaane parce que mooy ala hawaahu dañ naan ru'ya bu bu bu baaxul ci seytaan lu jóge parce que lan mooy li mu bëgg te loolu la nammal woy ngëm yàlla yi mooy yu ñàng ak lu bon waaw mu ne wa qaala ibnul Baaqillaani mu ne kantaal imaam ibnul Baaqillaani rahimahullah moom dane yaxluqu llahu ru'ya as-saaliha bi hadratil malak wa yaxluqu ar-ru'ya allati tuqaabiluha bi hadrati shaytaan fa min samma udifa ilayhi waaw mu ne borom bi daa bind ar-ru'ya as-saaliha gént gu baax ci présence u ki nga xamante ne mooy mooy malaaka mi mooy malaaka mi voilà mu ne waaye gént gu baaxul nag bi nga xam ne mooy jàkkaarloog lu baaxul mooy lu baax daa lu baaxul am boobu bi hadrati shaytaan ci teewaayu shaytaan day teew bu ko borom bi di bind waaw ndax looloo loolu la ne looloo ko bëgg fa min sama mu ne looloo tax udifa ilay ñu naan gént gu ñàng ci saytaane parce que day teew loolu la waqilat udifa udifat ilay am ñu ne dañ ko koy dañ ko koy askanale moom saytaane li anna alladhi li annahu alladhi yuxayyalu biha wala xaqiqata la fi nafsi al mooy ki nga xam ne mooy jël ah di ko def ki bopp nit ki comme si lu am la alors que amul alors que amul loolu amul kon loolu la léegi ginnaaw li nañ xool li saaxibul Ibriz yi daal di wax doon ko laaj sëriñam Cheikh Abdul Aziz ci wàllu wi Ibn Mas'ud ad-Dabba radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wa sa'altuhu radiyallahu ta'ala anhu 'an ar-ru'ya allati hiya min Allah wallati hiya min ash-shaytan al-imam Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu nee na wa sa'altu man de laaj naa sëriñ bi di Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh radiyallahu anhu ibn Mas'ud ash-Sharif al-Maghribi ne ko laaj ko ci gént gi nga xam ne ci yàlla la jóge ak bi nga xam ne ci seytaane waa loolu lan mooy xaqiiqaam mu ne qaala radiyallahu anhu daal di toon ne inna min az-zawaati zawaatun uqimat fi al-haqq wa ulliqat bihi wa min az-zawaati zawaatun uqimat fi al-baatili wa ulliqat bihi wa am wa umiddat kullu wahidatin bima yaliqu biha wa yudimu alayha halatuha waaw mu ne mu tontu mu ne gis nga nekk-nekk yi dafa am ci nekk-nekk yi yoo xamante ne nii borom bi da leen bind teg leen ci dëgg ba pare lonku leen ci dëgg ñoom ñoo dëgg ñooy lonk ci la ci la ñooy taqaloo saa ne mu ne am na nag ci nekk-nekk yi yoo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala da koo teg ci maanuteem bàyyi ko seetaan ko mu nekk ci cànkute ci tig neen ba pare tëj takkaloo ak ak ak ak cànk ak ak wagu neen mu ne nag bu ci nekk ci ñaar yooyu umiddat dañ koy tëbb ñaar yi nekk nekk yooyu bu ci nekk dañ koy tëbb ci li nga xamante ne moo yella moom moom moo yella ak moom waaw bu ci nekk rek ak li yelloog moom léegi wa yudimu alayha bima yaliqu moo ale yudimu alayha ba pare moom ci lay sax waaw mooy ku ci nekk gi yàlla ci yërmandeem ki nga xam ne daa bëgg moom mu des ah ci mbaax da koy bind mu takkaloo ko mbaax teg ko ci mbaax lonk ko ci mbaax kanta ki nga xamante ne nii moom mooy ah ki nga xamante ne ni moom ci neen la akuk baatil ci la ko borom bi ci eh, maanuteem daal di seetaan ba ko ci ah kooku moom ci noonu rek lay lay noonu lay yem waaw loolu sëriñ bi ne loolu la léegi nag moo après mu jox ay misaal après mu jox ay missaal ah, mu ne mu daal di wax mu daal di wax ne <laughs> eh, bon misaalu ki nga xam ne ñaari nit waaw ku nekk ci ñoom kii laaj dix dinaar kii laaj dix dinaar waaw mooy ah yàlla yàlla nag ma jox dix bu doon tey dix euros waaw wala dix wala dix euros dix euros mu ne ku nekk daal di laaj dix dinaar ku nekk ñu jox ko kenn ki moom dafa bëtti ci ci ka jox ka ko jox waaw di ko ci sant waaw borom bi nga xam ne mooy joxe moom la gis waaw bëtti waaw mu ne kooku ba pare biiram daal di ciy nay mu kontaan <laughs> waaw nga xamante ne nii ah mu ne kii nag mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne ci dëgg lañ ko teg te moom lañ ko lonk waaye kantaa keneen ki moom Abdullah moom dinaar yi la bëgg waaw moo tax buy jeex di euros yi loolu la bëgg mais bëggawul ki ko jox buy jeex xol bi di naaw <laughs> waaw léegi nag ginnaaw gi lu muy def nga dégg ko comme que jullit la mu naan rabbi a'tini ashra ukhra wa qalbuhu mubtalan bil hawaa'ij waaw man na koy ñaanaat waaye loolu ci wàll kii rek la waaw ci wàllu aada kese laysa fiihi illa mujarrad muraar al mooy wax jooju muy ñaan naan yàlla yàlla turam boobu muy jaar mu naan yàlla may ma déedéet loolu loolu ci làmmiñ wi kese lay jaar maa faraaxil qalbi min maana tanta maanaawu yàlla loolu moom daa daa daa daa daa jeex ci xolam dafaa waaw ndax lan li kaw nii mahmuran bil bilin qitaa wal xijaab ndax moom daa nekk ku naq ku ñu nuur ci dog bu mu dog dëgg-dëgg ak boroomam ak tamit kiiraay yoo xamante ne moo nekk seen diggante waaw mu ne fa hada huwa alladhi uqima fil batil wa ulqa bi kii mooy ki nga xam ne moom lañu teg ci neen ba pare daal di ko ciy lonku waaw <laughs> waaw léegi mu ne fa mu maraa'il awwal min Allah li ta'alluqi bi léegi nag ku mel nii moom ay géntam mooy ci yàlla lay jóge ndax li mu lëkkaloo ndax moom la jokk wa maraa'il saani kanta ñaareel gi nga xam ne moom affaire moom dinaar ya la bëgge mooy dix euros yo du yàlla de kak ko jox kooku moom mina shaytaan yi ay géntam ci shaytaan lay jóge ndax li ta'alluqi bi mu ne waaye ndax liñ lëkkaloo moom mu ne wal kullu nag ñoom ñëpp min Allah azza wa jalla waaw gént moom bu baax ak bu safaanoo ci yàlla lu jóge wa innama udifat ath-thaniya li shaytan dañoo annexé benn ñaareel bi ci shaytaane li annahu yarda biha wa yuhibbuha li bani aadam ndax da koy gërëm moom lañ gisoon sànq ci wax yi imam al hafiz na xajar di doxal ah, ñoom Muhallab ak ñooñu ñoom al Baqillani rahmatullah ala al lu tax parce da koo gërëm ba pare sopp ko ngir doomu aadama yi ndax lu leen yàqal rek la bëgg li annaha nashi'atun 'an adh-dhalam waaw ndax gént gu ñàng fi mu tukkee fa mu jóge mooy ci lëndëm alladhi bi nga xam ne yuhibbuhu shaytaan shaytaane da koo bëgg ma mahabbatal euh, euh, euh, far'i li aslihi comme ni nga xam ne cosaan noonu lay bëgge non branche noonu lay bëgge cosaanam xam nga branche garab day lonk ci cosaanam parce que cosaan bi mooy tax racines yeeg yooyu bu fekk racines yi mu ngi mu ngi am ndox mu baax di am soleil ak yooyu mooy branche yi baax mais bu racines yi yàqoo léegi nga gis li nga xamante ne mooy garab gi commencé yàqu léegi nga gis garab gi commencé yàqu kon nag noonu mu ci lonkoo moom noonu la lonkoo ci la la waaw il asluhu zalaam ndax iblis cosaanam mooy ak lëndëm kon nag ku lonku ci moom ay lëndëm kese ngay gis boo nelawee waaw léegi nag <clears throat> nee na ma laaj ko ah ani ru'ya as-sadiqa wal kadhiba ma laaj ko mais li gént gi nga xam ne mooy géntub dëgg la gént gi nga xam ne mooy gum nar la waaw mu ne kantaa gént gi nga xamante ne nii mooy eh, gént gu baax gu dëggu gi mooy ki nga xam ne yakunu qalbu qalbu saahibiha fil manaami fii maani fii ma ah fii muayanati al-haqq wa mushahadati mooy ci nga xam ne xolam xolu borom buy nelaw day contempler day nekk ci contemplation borom bi nga xam ne mooy dëgg di ko teew waaw di ko gis di ko teew ak xolam kama ah kat yakunu zalika fil yaqaza nit mën naa àgg foofu ci yaqaza ci géew war ru'yal kadhiba kantaa gent gi nga xam ne moom baaxul la bil aks mooy contraire bi fa hiya allati yakunu qalbu saahibiha fi lmanami fi misli ma taqulu amma dhahaba <laughs> bi wahmin wa jaa bi wahmin fa yakunu mahjuban an man muayanati al-haqq fi al-manam kama qad hujibat ah, hujiba anhu fi al-yaqaza kanta bu du dëgg mooy ki nga xam ne xolam maaxàllaa boo newee ci biti nii boo yeewoo defoo dara sa xol yépp dina dem ci lépp bam def yàlla waaw léegi comme que yow sa xol ci lépp lay dem ba mu des yàlla boo nelawee it yow say gént ay cauchemar ngay am ak yeneen loo xam ne du jëm ci mbiru yàlla en tout cas bu dul cauchemar sax waaw loolu la léegi nag ki nga xam ne même mooy kii moo tax xattaa ci julli noonu la ah gis nga kii teewlu ci julleem xam nga mooy kat mooy ki nga xam ne en dehors de julli moom xelam dina dina toog di xalaat ci mbiru yàlla ak yooyu kooku moo mën a teewlu ci julleem mais koo xamante ne gis nga bu dina xalaat yépp toog nii di concentré du xalaat affaire julli di xalaat yàlla yoonam new ci bàyyi ko koog ba mu julli bu naan allahu akbar xinzab naan xaas ak si waaw muy saytaane boobu nga xam ne moom la iblis di délégué ci gaay <laughs> muy yàqu seen julli yi nga xam ne bu ñu ne allahu akbar rek mu tegal leen programme yow war ngaa def ci kanam lii am nga loo fàtte sànq fi nga jóge ah yaa ngi fàtte ne après li nga waroon a def ah waa ji de julli ba pare xam sax loolu la tari ñaata rakk xamu ko waaw xel mi yëpp buy julli lay programme li mu war a def non ce soir war naa def lii après midi bi non war naa xat dans cinq minutes non il faut ma gaaw nangam ak nangam waaw parce que la parce que bu newee en dehors de julli xelam ci loolu lay dem du dem ci yàlla mu ne nag ru'yal kaadiba nag loolu la waaw xolul waa ji buy nelaw ah naka noonu it lay demee day nekk xolu koo xamante ne dañ koy muur dañ koy yiir ci muy gis boroom bi nga xam ne mooy dëgg comme li nga xamante ne ni noon lañ ko koy muure ci yaqada mooy xelam du ci dem du ci jéem dara boromam faale ko ci dara voilà loolu la <laughs> waaw léegi nag léegi mu daal di laaj mu ne nee na ma laaj ko wa sa'altuhu radiyallahu an ar-ru'ya allati tadur wallati la tadur idha kanat muhzina waaw mu ne léegi nag ma laaj ko ci gént gi nga xamante ne nii day lor ak bi nga xam ne du loraate bu dee gént la goo xam ne day bon bu jàqaloo la mais est nan ngay def bam loolu la wala déet xam nga hadis bi tontu nag yore saa salaam nee na la nee na la mais moom da koy gën xam ne yii xam na hadis yi daf koy wax mais daa bëgg a xam xaqiqa yi li nekk ci gannaaw dëgg-dëgg ak loolu dëgg-dëgg nan la demee waaw <laughs> xam nga yore saa salaam nee na la loolu bu ko nettali bu ko nettali bu ko nettali bu ñàngee bu ko nettali te nga def yii mu la wax ne lool ngay lool ngay def lool ngay def muslu ci yàlla muslu ci mbonuk euh, mu musal la ci mbonuk li nga gént ci saytaane ëf sa naaw ba pare sa ñetti yoon ci sa càmmoñ ak bu dee da ngaa tëddoon nga changer position ba nga tëdde woon boo manee nga mën a jóg nga julli nga def ko yooyu ñu gisoon bii passé yooyu boo ko defee du lool léegi nag moom xaqiqa bi la doon laaj mu ne ko waaw léegi nag mu ne ar-ru'ya al-muhzina nee na <coughs> mu ne ar-ru'ya al-muhzina gént gi nga xam ne mooy jàppaloo innama hiya tanbihun min allah lil abd gis nga nit ku baax attention man na baax ba pare gis gént goo xam ne da koy jàppaloo waaye lool lu raar la waaw ah xam nga yeneen saa saam gént gam géntoon Uhud xamoon na ni lan la est-ce da dañ naan da koo neex waaw bimu naan bi bi mu waxee gént gi yenn ci gént yi ñu ne ko loo ko kii loo ko loo ko loo ko interprété mu ne dama mooy ku bokk ci ku bokk ci man ku ma jege koo xamante ne nii boobu dañ koy dañ koy faat quoi est-ce que da koo neex te pourtant moo yeneen saa sal <laughs> voilà <laughs> mu ne ar ru'yal mu'zina na léegi nag loolu mooy ci xaq yoneen saa sallam kantaa loolu ci xàq ñun nag ñun nag lay wax mooy ñi ci def léeg-léeg yàlla teg la loolu borom bi da ko doon dalale ngir xamal ko ne ngir euh, euh, xabaar bu mag bu rëy boobu di faatu Seydina Hamza mu am ci prémisse laata muy ñëw ndax niñ ko malgré loolu gis nga nañ ko mette woon loolu la imaam al doon wax naan euh, bii weesu que ne ki nga xam ne même bu bu ñàng la mu mu yëg ko def yi borom bi wan ko ko mu gis ko ci gént kooku même buy ñëw di ko dal mooy gën a woyof ci moom que ki nga xam ne moom daa ñëw rek ni ko rës voilà mu ne kon loolu ar-ru'ya al-muhzina innama hiya tanbihun min Allah lil abd daa nekk li nga xam ne ah borom bi atten attention la ak yeete la de bu yàlla yee bu tukkee ci yàlla goo xam ne moom lay yee jaam bi moom lay yee jaam bi waxtibaaru lahu waaye di ko di ko di ko di ko examiner hal yabqa ma'a est-ce que day def ak moom rabbahu parce que mais moom mooy comme dund gi nii rek fan nga gis koo xamante ne parce que daa gëm yàlla benn problème du ko dal du feebar du ñàkk du xiif du du jékki am problème yoo xam ne du ko mën a faj alhamdulillah du ci man dara <laughs> loolu moom dund gi ànd yeneen saa sax da doon toog ay fan du ma du lekk dara day xiif ba day jël ay xeer takk biir bi ni ndax bañ a daanu <laughs> waaw est kon loolu <laughs> waaw waxtibaarul lahu kon nag ak ak ak examiner la boo xam ne borom bi moom lay examiner jaam bi hal yabqa ma'a ndax day des ak moom rabbahu borooma aw yanqatu anhu wala day dogoog moom est-ce que waaw parce que ku foog ne day neex rek walla man daal ba ma duggee ci l'islam li fa war a neex déet afa hasiba neex abdullah borom bi nee na est-ce que ni dañoo yaakaar an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun est-ce que ni dañoo yaakaar dañ naan ay way jëm nañ daal ñu bàyyi leen noonu daal ba niñ ñëwee ku dee daal ñu ne duggal duggal àjjana bi ngay de xisaab ay way kaay dugg àjjana kenn du non fii day métti borom bi da lay ay natt ngir xam na ba pare waaye ngir wane li ngay wax est-ce que dëggu dëgg-dëgg wala déet waaw borom bi nag dalay wan gént gu ñàng léeg-léeg ngir xool tanbihum min allah bu lay bu lay <laughs> jàqaloo waaw di la di la examiner est ce que da ngay def ak sa borom aw yanqatu anhu wala jaam bi day dogoog moom fa ida kaana al abdu muta'alliqan bi bu dee jaam la boo xam ne dafa jokkoog boroomam ta'ala wara ar ru'ya mu daal di gis li nga xam ne mooy gént gi nga xam ne al muhzina gi nga xam ne day day day jàq day jàqaloowaate lam yaltafit ilayha du ko bàyyi xel moom la abu salama def abu salama nee na man gis nga man gént cauchemardesque yi <laughs> man bu ma ko bëggoon a gént moo gën a diis ci man montagne day mel ni gis nga nga teg so jëloon montagne Uhud teg ma ko comme noonu waa ah, wala Beldon beeg yooyu wala ñoom Kilimanjaro waaye sawaay bi ma déggee Abu Salama wax ma xadiis Yonent saa sallam faaleeku ba ko mo affaire bi woyof ci man waaw <laughs> mu ne kooku nag bu dee kooku la nag lam yaltafit ilayha du ko gerte bi ci bàyyi xel walam yubaali biha moo tax mu ne fala ubaaliha man ginnaaw bi mo faaleetuma ko walam yubaali biha li ilmihi bi annahu mansubun ila man bi yadihi al umur wa tasarifiha lu tax parce que xam ne moom waaye sa waay <laughs> naa lu ñàng mais après mais xanaa du yàlla ci xam-xamam ak dogalam mooy def lu ko neex moo def mu jaar ci man waaw askane la ne loolu yàlla mooy bind lépp wallahu xalaqakum wa ma ta'malun yàllaa lañ bind ak li ngeen di jëf kon nag mu daal di koy askanale delloo xam ne ci loxo boroom la ki nga xamante ni nii ci loxoom la nekk al umuuram mbir yëpp al umuur wa tasaarifiha ci loxoom borom bi tabaaraka wa taala moom kes ak di ci soppandeku keneen soppandekuwul ci mbir yi ku dul yàlla waaw wa anna maxtaarahu taala sabaqat bihi al mashia al mashia keneen mi borom bi ngir moom nammu nammu yàlla jiitu na li war a jaar ci man doo gisoon nañ bii passé qul lan yusibanaa illaa ma kataballahu lana huwa mawlana borom bi nee wax leen é eh, wax leen gis nga lu leen seen noon yi yéefér yu bon yeeg ñi nga xam ne julli di naa féq lañ leen wax di leen naan tey ngeen dee nangam ak nangam nee leen yéen bu leen sonn lan yusibanaa du ñu dal ci lu metti waaye ci lu neex rawatina lu bon la ngeen ñu jiit bëggal illaa ma kataballahu lana lu dul li yàlla dogaloon laata waxuma la yow suñu maam aadama borom bi di ko bind bindoon na ku nekk li lay dal kon nag noppalakul waaw ki borom bi li mu tànn ngir moom mu dal ma loolu tànn na ko bu yàgg kon nag loolu du ko tiital fala yuhawiluhu amru ru'ya kon mbiru gént gu mu gént gu ñàng loolu du ko déngal du ko rëngi-rëngee wala yulqi laha baala te du ko faale wa hada huwa alladhi la tadurruhu bi idnillah kii mooy ki nga xam ne lii du ko lor ci ndigalu yàlla te kii mooy bu jàppee yi lu muy def day def li koy nante bay saa saa wax waaw muslu ci mbonu kii bi gént gi ak saytaane ah ëpp ñetti yoon muslu ci ba pare daal changer position def liñ ko wax yépp voilà te du ko nettali kenn ba pare mu daal di bu mënee bu ci mënee teg julli mu daal di julli ñaari rakk waaw léegi tey lañ la waxoon dinañ ñëw ci côté julli bi ak yële ak yeneen yi waaw dinañ ci ñëw léegi euh, sëriñ bi ñu ne tontu léegi mu ne lii kon mooy ki nga xam ne moom xolam dafa lëkkaloog boroomam da ko lonk ci boroomam mu ne waaye wa ida kaana al kii moom géntu gu ñàng du ko lor waaw ba pare doxal li saa salaam wax rawatina lool du ko lor ndax loolu ko nga am pas-pas bu bu bu baax mu ne wa ida kaana al abdu ghayra muta'alliqin bi rabbi bu dee ne jaam la boo xam ne lonkul ak boroomam xolam dara ci leneen la la la lonk war a ar-ru'ya al-muhzina mu gis gént goo xam ne cauchemar la da ko tiital di ko jàqaloo ja'alaha bayna 'aynayhi da koy teg ci kanam mooy moom rek lay gis day di lox boo mayewal di tiit waaw waaw wa amara bi yaa baatinu ba pare mu dundal ko biiram biiram biiram lépp mooy day synchroniser mu tiit waaw wa shaghala bi yaa sirru mbóotam daal di yittewoo loolu rek lay soxlaal wan qata'a bi an rabbi léegi dina xalaat lépp ba mu des boromam li muy njëkk a xalaat é eh, tée maa dem xooli maaman diw ah diw ma nga xamante ne day faj ay ginne ay nàngami nàngam ah moom dégg naa ni mu aaye mooy dina xalaat lépp ba alxuraan takat na ko fii mu ngi fees del téléphone bi mu yor sax boo mayul mu ngi ci waaye xalaat ne lépp ba mu des yàlla wal iyaazu billah laa <laughs> ilaha illa allah ba pare waa ji jàpp na wa yaqduru moom mu jàpp annaha nazilatun bi la mahala comme da gis ne ngeen dugg metti ñii ngu bon ñii non man da ñàkk lii kay moom foo jaar mu dal léegi nag li may def mooy seet nan lañ koy wooye fale waaye dal moom dina ma dal tey rek ma dee yii <laughs> mu ne waya wayul hiru affaire nag di ko tiital am ruwaa mbirum génn am naa sabaqa bil qadar loo xam ne yow bu dee ne noonu la war a demee mooy dogal bi jiitu na dogal yàlla jiitu na léegi yow loolu lu ciy sa yoon <laughs> wa man xaafa min shay'in sulliba alayhi ku ragal mbir nag dañ koy sëmbërkël sa kaw waaw gis nga boo fi nee di ragal yenn yi borom bi da lay bàyyi bàyyi la ak moom waaw moo tax yaxaf ka min xawfikahu xawfikahu kullu ahad waaw Sëriñ Tuubaa doon wax naan yaxaf ka dina la tiit dina la ragal min xawfikahu ci boo ragalee yàlla kullu ahad képp kenn waaw waaw mais boo fi bàyyee ñeme yàlla ragal nit ñi nit ñi la yàllay bàyyi ñuy dal sa kaw lay sa mbër dal sa kaw fa hada huwa alladhi tadurruhu ruya ku mel nii moom gént gu bon géegee dina ko da koy lor léegi nag mu laaj ko li taxoon ñu doon wax sànk waaw neen nag ma laaj ko nag fa qultu fa lima umira bi ta'awudh billah min sharriha wa sharri shaytan wa bin nafsi an yasarihi thalathan fa qaala nee na ma laaj ko ne ko lan moo tax yonent bay saa daal di digle ki nga xamante nii Euh, dafa gént gént gu naqari mu dal di ñaan yàlla mu musal ko ci mbonam ak mbonu saytaane ak ëf ñetti yoon ci càmmoñam fa qaala mu ne inna quluubal mu'miniin gis nga xolu way ngëm yàlla yi tanaamu ala ñoom bu ñuy nelaw day fekk ñu ngi xalaat yàlla moo tax yonent saa salaam di jàngale ñaan yi ngay ñaan bala ngaa tëdd ngir branche branchement boobu nga war a am ci sa borom du dagg waaw wa tufiiqu te buy ximmaliku di yeewu alallah day fekk tamit mu yeewu nga xam ne boo yeewoo mu ne la ay waxal tuddal yàlla waaw yàlla mi nga xam ne ahyaana ba'dama amaatana wa ilayhi nushur loolu lépp ba léegi ba ngay tëdd yaa ngi la nga mujj woon def mooy ñaanu Seydina euh, Albara bi waaw ne ko boo demee di tëdd da nekk li ngay mujjee wax waaw allahumma inni aslamtu wajhiya ilayk wa fa wa wajjahtu wajhiya ilayk wa fawwadtu amriya ilayk wa alja'tu dhahriya ilayk rahbatan wa rahbatan ilayk la malja wala manja minka illaa ilayk amantu bi kitaabika alladhi arsal wa nabiyyika alladhi arsal waaw nga tëddee noonu mooy li nga mujjee wax boo yeewoo kii ah, ah sant yàlla mi nga xam ne ahyaana boo yeewoo bi nga xam ne moom moo la yee moo moo ñu dund moo ñu dekkil ginnaaw bi nga xamante ne nii lañu lañu dee mooy lañ nekk ci deegu daw bi te ci moom la ñuy dékk moom la moom fa lañ ñuy dajale kooku gis ne kon way ngëm yàlla bi gis nga xolam noonu lay mel buy nelaw ci yàlla bu yeewu ci yàlla fa idaa naamu naamu wa rabbuhum fi qulubihim bu ñuy nelaw ñu ngay nelaw te seen borom mu nga ci seen xol mooy bien sûr que respecter affaire yi parce que la yëga di man moom moom waay jaw wax naa la xelam dina dem ci léppam des yàlla day tëdd nag waaw kii ah non tey quel match tam tey moom tey moom dañ leen waa yow tey tey tey tey tey gars yi yow final bi dañ la gëm ci yooyu lay ne kooku koy ba pare fàtte yi yoo xalam new si tëdd di xaram waaw kooku boo may day jekki di nelaw rek daal ne mmm. ñu yee ci biir nelaw yi day génn waaw jikri yuuxu yooyu moodu def nii ndeke moodu xam kook tanaamoral la kook kay ci abas ak foola nelaw waaw léegi kon <coughs> ñi nga xam ne ñooy dëgg dëgg way gëm yàlla yi bu ñu nelawee dañuy nelaw fekk seen boroom mu ngi seen xol wa idha istayqadhu bu ñu yeewoo istayqadhu yeewu nañu huwa ta'ala fi qulubihim fekk seen borom mu ngi seen xol lii lépp booy doxal sunna mooy mbir yi yëpp incarté nga mooy liy ñaan yooyu ñuy gaay di xeeb waaw fa idaa raa wahidun minhum ru'ya tuhzinuhu fa innahu idaa istayqaza yatazalzalu qalbu an xaalatihi allati naama mu ne nag bu kenn ci ñoom nelawee gis gént goo xam da koy da koy da koy jàquloo bu yeewoo ah, xolam day rëngi-rëngee kii xaal ba nga xam ne ci la tëddoon ba muy tëdd mooy ci yàlla loon xalaat mu gént gént goo xam ne wute nag loolu mu koy tiital léegi moo tax looloo tax nag fa amara nabiyu yonent fa amarahu nabiyu yonent bi saa saam digal ko bir rujuu' ila al xaalati al ula mu delluwaat ci xaal ba mu melawoo woon mooy bu baax ba ci lan mooy wa zalika bi an ci kaw an yarji'a ila allahi taala mu dellu ci boroomam wa yaj'aluhu mu def ko baynahu wa bayna ru'ya al muhsina mu jël yàlla teg ko digganteem ak diggante gént gi nga xam ne day koy tiitloo mu ne wa huwa ma'na al isti'aadha billah fa yata'allaqu bi loolu mooy maanaawul tax yonent saa sallam ne ku gént gént gu lay tiitloo na nga ñaan yàlla dawal ci yàlla waaw waaw imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah waaw boo ko defee boo delluwaatee ci yàlla mooy xaal ba nga tëdd woon delluwaat nga moo tax yi mën a yonent sallallahu alayhi xaal boobu la ko bëgg a delloowaat mooy na demaat ci boroomam rek bu ko defee mu daal di fa ta'allaqu bihi mu daal di eh, eh, eh, gàlloog lonko ki nga xam ne mooy boroomam daal di lëkkaloog moom mu ne wayan qati an ru'ya al muhsina bu ko defee ci lay doge ci ak li nga xam ne mooy gént gi nga xam ne mooy day day day day day day jàqaloo waaw mu ne walla maa léegi loolu mooy kon lii mooy sirru lan lay lay wax sirru la fait que boo géntee gént gu naqari nga ñaan yàlla musal la ci seytaane léegi nag mu ne mooy mooy mooy ci gént gi min sharia ci mbonom waaw léegi waaw ba mu ne shaytaan nag mu ne wala ma kaana shaytaanu la yuhibbu ruju'u ila Allah umira an yasta'ida bi billahi min comme que mu ne comme bi nga xam ne shaytaane moom bëggul waaye nit ki jullit bi di jaam bi di dellu ci boroomam moo tax talu bon rek la ko bëggal moo tax yorentumaan lay saa saa teg ci ne non seulement na nga ñaan yàlla mu musal la ci hmm, mbonuk la nga gént ah fa wa idha ra'a ghayra dhalika mimma yara fa inna min ash-shaytan falyasta'in min sharriha ak beneen wa min sharri ash-shaytan ci yenn riwaay yi waaw mu ne comme que moom bëggul jullit bi di dellu jaam bi di dellu ci boroomam moo tax boroom bi nag ñaan euh, yonent saa saam ne la kon ñaanal muslu ci moom waaw bi an yaj'al allahu baynahu wa bayna al-la'in bu ko defee jaam bi bu defee loolu ko yonent saa saam wax ci lay teg def boroomam mu nekk digganteem ak ku ñu rëbb ki ku yées ki fa yanqati anhu bu ko defee mu dog ci iblis wa yata'allaqu bil haqqi subhaanahu mu daal di euh, euh, euh, lëkkaloo ak dëgg kiy dëgg borom bi dëgg subhaanahu woonaa cellam mu ne wa amara léegi nag mu des waa ëf bi nag wa amara bin nafsi istiqdaaran lil xaalati allati raja'a alayhi anna loolu imaam al-Qurtubi kii moo ko doon al-Qaadi Iyaad gisoon nañ ko jotaay bee ñu génn mu ne kantaan ëf gi moom dañ ko koo digal ngir wane niñ ko ni mu istiqzaaram ngir ngir ngir ngir mooy istiqzaar mooy loo xam dañ koy seexlu walla seexlu xaal bi nga xamante ne nii mooy moom la new kon bi bi ko lii bi euh, nu mu tudd euh, gént gu naqari gi di dikkal waaw lima fiha ndax la ko waral mooy la nekk ci euh, xaal boobu ci minal inqitaa anhu taala ci dog gim dogoog borom bi nga xam ne moo koy léegi nag fa nafasa an yasaari salaatan istiqzaaran laha mu ëpp ñetti yoon ci càmmoñam ngir bañ seexlu xaal boobu nga xam ne moom la noon ba Iblis indi ko indil ko li nga xam ne mooy jàq gu yiis gi ngi gént gu yiis gi mu ne qaala radiyallahu anhu wa innama umira bin-nafsi an yasaarihi li anna jihata al-yasaari minha ya'ti ash-shaytaan waaw wal xayru kulluhu min jihati yamin mu ne nag waa léegi mu ne mu tekki ne boo gisee nag càmmoñ bi li tax yeneen saa saa nekk càmmoñ nga ci càmmoñ bi ñetti yoon mu ne ndax côté càmmoñ fa la shaytaan di dikkal jaam alors que këtëñ la joor lépp lu yiiw ndejoor lay jóge moo tax àjjana wa ashaabul yam ma ashaabul yamin kanta waa ndejoor ay way gaayooyu waaw ñoom ñooy nekk ci jannaatin yu kawe wa ashaabu shimal nag fii samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wala karim mooy waa càmmoñ ñoom mooy fu yéeso fa la nekk léegi nag mu ne <coughs> muy continuer mu ne qaala radiyallahu anhu wa kaana an-nafsu salaasan mu ne kanta li nga xamante ne nii mooy ñett biñ ne nga ëf ko waaw ñett xam nga bële wax na la rek parce ngir seexlu xaal ba waa ñett yi nag lim boobu ñett ah mu ne li anna al-uulaa min az-zaat wa as-saaniyatu min ar-ruuh wa as-saalisa isti'aanatan min al-'abdi bil-haqq subhaanahu wa ta'aala fa haadaa sirru tasliim kantaal li tax yore saa saa am na ñett mu ne lii rek côté baatin la ah voilà <laughs> mooy baatin bi lay wax <laughs> voilà mooy xaqiiqa dëgg-dëgg li tax ñett yi mu ne kantaa ëpp yooyu di ñett benn bi bu njëkk bi minat zaat mooy ci yaramu nit ki lay jóg mooy boo xam ne zaatu nit ki nekk-nekkam côté boobu wasaaniya ñaareel bi ñaareel bi nekk ah minar ruux ci li nga xam ne mooy ruux bi waaw wa salisa gàntaa ñetteel bi mooy isti'aana sàkku ndimbal minal abdi bu borom bi di bu jaam bi di sàkku bil xaq ci borom bi dëgg subhaanahu woonaa cellaaya mu ne lii mooy eh, sirru bi tax yeneen saa salaam ne ñett mu ne wa innama amara al abd bi taxawul inda yaqadatihi an al janb alladi kaana alayha li ibtaali hukm an nawm al awwal fa yasiru bi manzilati man ibtada nawman axar zaakiran fiihi llaha ta'aala bi xilaafi ma idaa lam yataxawal fa innahu bi man baqiya ala nawmil awwal waaw léegi nag mu ne kanta toxu changement de position bi nga xam ne yow ba nga géntee géntu gu ñàng gi position ba nga newoon yoneen saa salaam ne la na nga na nga na nga euh, euh, falee taxawal waaw na changer position waaw léegi nag mu ne foofu noonu ah muy leeral affaire boobu mu ne loolu noonu lu tax mu ne Euh, ndax neenal jeexal at tey nelawam bu njëkk bi nga xam ne ci la ko lii dale ci la ko cauchemar bi kële bu ko defee moom bu changé position day mel ni ku commencé nelaw gu bees goo xam ne da ciy tudd turu yàlla tëddaat bu wuteeg bu continuer noonu day mel ni dafa continuer ci nelaw gi nga xamante ne bu njëkk gi nga xam ne ci la jóge woon ci la amee woon cauchemar bi waaw léegi nag nee na <laughs> euh, nee na nag ma ne ko mais julli bi nag ma ne ko mais euh, des na yii yëpp <laughs> baax na waaye julli bi nag mu ne ko mu ne taalibe innahu alayhi salaatu wassalaam amara bihi marra xam nga xam nga moom mii mooy euh, hadith yi xamu leen ah. non moom xamu leen ah. xam nga affaire bi euh, moo tax moo tax mu bokk na li gën a tax mu yéene waaw xam nga koo xamante ne dafa jàng nii jàng hadith jàng fiqh ba pare borom bi ubbee ko comme ni nga ko ubbee moom. yu bari di bu koy wax man na sax bañ a nekk moom sa d'après te loolu mooy dëgg-dëgg li mu jàng ca la ko jëlee mais daa fekk borom bi da koo jox xam-xam bu gën a yaatu loolu boo xam ne même bu xamul woon yële yu bari da ko ciy mën a xamaale mais du ko xam na mooy mooy day xam réalité yi mais sauf que di ko di ko riwaaye naan diw soloona nii diw nii nii nii yoo xamu ko voilà mais mu ne ah quant julli bi moom yeneen saa salaam benn yoon la ko digle waaw léegi nag taalibi bi ne qultu wa huwa alladhi fi sahih al-Bukhari faman sha'a fa'ala mu ne loolu nee naa lool boo nekk sa imaamul Bukhari ku mu neex nga def ko bi an yaquuma lis-salaat wa man sha'a baqiya ala xaalati mu ne ku mu neex nag eh, nga def ko nga julli moo gën moo gën a mat ñaari rakka wala nga des nga def yii ñu la wax nga def wa sirrul amri mu ne li nga xamante ne nii mooy mbootum nekk bi lis-salaati bi salaati julli digal giñ la digal nga julli mooy li yamxuwa az-zalaam alladi daxala fi zaatihi min ar-ru'ya al-muhzina ngir julli ji bu jullee day effacer lëndëm gi nga xam ne moo dugg ci biiram jóge ci gént gi nga xam ne dafa ñàng tey raglu fa yuxrijuhu mu génne loolee bi salaati ci julli wa yutahhiru zaatahu min mu daal di setal li nga xam ne mooy biiram ci loolee léegi xam ngay imaamul xaafis na xajar bi weesu nee na am na ci yenn suraax yi ñoo xam ne liir naa ko mu ne dañuy tudd ayatul kursi yi dañ koy jàng mu ne loolu nag man gisuma fan lañu mooy euh, man xaw ma fan la ko jële loolu <laughs> waaw man gisuma benn sanadam léegi nag sëriñ bi ne waa taalibe bi laaj ko loolu <coughs> mu ne hein mu ne nag kanta loolooy ne mooy jàng li nga xamante ne mooy ayatul kursi ah mu ne kanta jàng ayatul kursi yu mu ne loolu noonu yeneen saa salaam mosu koo digle waaw ah <laughs> ah fa innahu alayhi salatu wassalam lam ya'mur bi qira'atiha mu ne man loolu yoon yeneen saa salaam diglewu ko taalibe bi ne wax lii sëriñ bi wax moom la imaam al na Hajar wax te gis nañ ko ci jotaay bii ñu génn waaw imam alhafid hajar dane zakarahu ba'dul ulama walam aqif ala sanadin la lenn ci boroom xam-xam yi dañoo ko tudd waaye man de jotuma ci sanad boo xam ne mooy dëgëral lii waaw kon nag loolu mooy li nga xamante ne nii lu ama am solo la ci wàllu yii waaw kon mu ngi nii kon nga gis eh, li nga xamante ne nii mooy xaqiiqaay mbir yi ak tamit boo gisee borom yonent saa salaam kon di ñu digal lii eh, eh, yii yëpp buñ ko xamul woon njariñ kese la waaye le fait que ñu yëg ne lii lañu ñu digal rek def ko rek doyoon nañu waaw lépp loo xamante ne lim ñu wax laa tadurruhu dugal na lépp du ko lor du ci biir du ci biti waaw <laughs> waaw du ci biir du ci biti waaw dëgg la nag am na nag yoo xam ne gars yi dañ koy nettali comme Imam an yi di wax naan par exemple waa ji nga xam ne ki ñu wax daa ñëw ne dañu dafa gis génn ñu kutt boppam tagg bopp bi mu daw di ci topp yoneen saa salaam ne ko <laughs> bu la saytaane bàyyi leen di nettali bu leen saytaane fooyete bu leen ko nettali Imam naw yi naan waaw loolu yoneen saa salaam borom bi da koo wan mu leer waaye sinon ñii firi gént dinañ na bopp bu dagg moom di ko ta'wil ci lii ak lii ak yeneen yuñ ci wax mais yooyu yëpp dañ naan yooyu yëpp li yonent saa salaam wax moo ci ne ma ne dara la la du lor boo defee li mu wax waaw dara du la lor dara waaw dara la loo xam ne yàlla bindoon na ko jeex na li waay firi wax yëpp ma ne saa salaam wax laa tadurru defal boo ko defee du la lor dara la la du lor loolu mooy affaire bi <laughs> wallahu ta'ala kon nag ci kaw nii lañ jeexal xadis bi bii di ñëw xadis bi ci tegu Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu day indi beneen boo xam ne ñaari xadis yi indiwu ko mooy wal yataxawwal an janbihi alladhi kaana alayhi voilà loolu kese la ciy dolli mooy euh, wëlbateku ci beneen wàll bi voilà après ñu dugg nag ci buñ ko jeexalee euh, daal di dugg ci beneen xadis bi euh, bi nga xamante ne mooy xadisu Seydina Abul As'aq as as asqar <laughs> <laughs> Waasila ibn al-Asqa boobu nag mooy mooy gën a gudd insha allahu taala hadis boobu parce que euh, <laughs> hadis boobu nag moo gën a moo moo moo gën a conséquent parce que li ñu jóge nii moo non faay paa ñaar yi ñu jóge woon yële ñoom yi ñoo gënoon a gudd waaye mooy dalay wax nag après nag bi nga xamee lii lépp faut faire très attention nag ci ngay kàccal yoleen saa sallam wala ngay waxal say bët naan gis nga yoo xamante ne nii dara nga ci gisul lu dul ñeme yàlla képp moo la ci dugal loolu moom attention léegi foog naa li tane parce que hadis say naa jaabir bi bon nañ ko boole fii après pare ci quoi parce que amul benn jàngat buñ ci jëlaat lépp gis nañ léegi bon euh, léegi nañ wax léegi kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadis huit cent quarante-trois mu ne wa an jaabir radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa ra'aa ahadukum ar-ru'yaa yakrahuhaa falyabsuq an yasaarihi salaasan walyasta'idh billahi mina ash-shaytaani salaasan walyatahawwal an janbihi alladhii kaana alayhi rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aalaa kon al imaamu al xaafizu an-Nawawi ci côté bii mu indi xadis avant dernier xadis laata buy tëj buntu bii nga xam ne am na solo mu ne waan jaabirin mu ngi jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma anin rasulillahi mu ngi jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na qaala wax na ah yeneen saa sa idaa raa bu gisee ahadukum kenn ci yéen ar ru'ya gént goo xam ne yakrahuha gis nga fii xulmu dane ru'ya mooy ru'ya mooy bu général mais sariya moo ñëw ne ru'ya a général buñ ko jooyleeg yooyu liñ ci jublu mooy bu jóge ci yàlla bu bon bi nag mooy xulmu waaye sinon xulmu ci biir ru'ya la dugg waaw bu gisee gént goo xam ne yakrahuha bëgg ko fal yab suq na ëf wala mu ci fi an yasaarihi ci li nga xam ne mooy càmmoñam salaasa ñetti yoon wala rek muy man ngaa ëpp man ngaa julli man nga def yooyu yat fa yat ful yab suq waaw mu nekk soit loolu yi mën naa nekk wala rek ñi waxoon imaamu Nawawi que ni ñooñu benn lii maanaa benn la rek yee tajawuza lañ leen ci boole ah kon nag wal yasta'iz billah dana sàkku borom bi mu musal ko mina shaytaani shaytaani salaasa ñetti yoon wal yataxawal beneen bu mu ciy teg mooy na changer position an janbihi ci wàll wa nga xam ne alladi kaana alayhi ba mu ba muy cauchemar ba mu yeewoo mu xool gis ni côté bii la tëddoon na fa changer beneen côté voilà mu ne rawahu solo na ko muslimun al imaamu muslim rahmatullah alayhi hadith bi nag euh, première jàngat mooy ana kan moo ko solo keneen en dehors imaamu muslim dañ naan la sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad solo na ko na mbokku taalibil al Abu Dawud ak al imaam Ibn Maaja rahmatullah ala al jamii al imaamu Muslim <coughs> Abul Husayn kitaabu ru'ya la ko indi ah kitaabu ru'ya mu ne haddasanaa Qutayba ibn Sa'iid ah mu ne nettali nañu Qutayba ibn Sa'iid Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn abdillah thaqafiyu mawlaahum abu rajaa albalkhiyu albaghlaaniyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa laythun mu ne ki ñu nettali mooy laythun daal laythun ibn sa'd ibn abdirrahman alfahmi abul haarith almisri sëriñu waa misr rahmatullahi alayhi ha mu ne taxawal mu ñëndi la beneen tàllale wa haddathanaa ibn rumh mu ne ki ñu nettali mooy ibn rumh di muhammad ibn rumh ibn al-muhaajir ibn Muharrir ibn Salim at-Tujibi mawlaahum al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana xabaare nañu al-Layth mooy Layth bële ko la wax an abi Zubayr mu jëlee ko ci Abu Zubayr di Muhammad ma jàllale bi tuddoñ ko jotaay ba la génn Muhammad ibn Muslim ibn Tabruz al-Qurashi al-Asadi Abu Zubayr al-Makki rahmatullahi alayhi an Jaabir mu jëlee ko ci na Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala idha ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalatha walyasta'in billahi minash shaytaani salaasa walyatahawwal an janbihi alladhi kaana alayhi nii la ko al imaamu muslim indi indi waan na ko ci kitaabu ru'yaa baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man ra'aani fil manaami eh, eh, boobu rek indi na foofale kon mu ngi noonee kon lii mooy hadis bi léegi lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a gis mooy gis nañ ko ci xadis bi ñu génn ak xadis bi ko topp ak xadis bi ko jiitoon muy xadis Seydina Abu Sa'id ak bu Seydina Abu Qatada bi nga xam ne moom lañu jeexal léegi kon nag walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu la ñuy yem nii bii di ñëw nag ñu daal di jël xadis bi nga xam ne mooy daar dee daar mooy dernier des dernier ci bunt bi nga xam ne mooy xadis numéro 844 comme niñ ko waxe woon sànq di xadisu Abil Asqa'i Wasila ibn al Asqa'i radiyallahu ta'ala anhu wa arda